أما بعد قال سماحة الإمام صاحب التجاني عليه رضوان رباني في الكنوز العشر في الكنز الثاني في فصل الأمر والإرادة والمشيئة لذلك قيل أن الله تعالى مريد بالخير والشر ولا يرضى إلا بالخير ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ginnaaw bi sant yàlla julli kenn bi sallallahu alayhi wa alihi di nuyu di leen di leen baalu xaq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala boo leen jéggal eh, gisoon nañu ne maanaam njëriñ bi nga xamante ne moom ci suñu jotaay bi weesu ci eh, fi ñuy waxee wàllu eh, ndogal bi borom subhaanahu wa taala maanaam di dogal mbir yi wala boog ndigal gi muy jox mbir yi ak eh, coobareem masiha ak iraada nam namam gisoon nañu baatu laa hawla wala quwwata illa billahi solo bu mag bi nga xamante ne moom la am solo boo gis ne sax trésor la ci trésor àjjana yi moom sax mooy trésor bu bi comme ni nga xamante ne noonu la ne maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam loolu la wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam Eh, ne ko na ko na ko jotal xeet bi daan leen mu ngeen xale bi di wax mu nga wax ngeen ngeen wax mu xam la mu mu mu mu ci xam la sersi la ah? yaa ah, ma tey طيب آه. ماشي جيد آه. ونكون آه. maanaam moo tax ki nga xamante ne laa hawla wala quwwata illa billah li muy tekki mooy kenn amul soppandiku ci li mën a euh, dàq musiba wala lu bon naka noonu kenn amul kàttan ci yiw lu xanaa ci yàlla borom subhaanahu wa kon kooku moom noonu lay gisee mbir mi li genre lii moo tax wax ne Allah la ko bur yàlla taala aji kawe ji muridan aji namm la lil xayri ñeel yi wa sharri ak bu wala yarda waaye gërëmul illa bil xayri lu dul lu baax maanaam yàlla moom mooy ki nga xam euh, irada maanaam namm-nammam Euh, mooy tax lu bon am ak lu baax waaye nag moom lu baax rek lu gënam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee sourate Zumar juróom-ñaareelu aaya bi wala yarda bi ibaadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala yarda moom du gërëm bi ibaadi yi ñeel jaamam yi ci jaamam yi al-kufr ak kéefër maanaam weddi yàlla maanaam moom yàlla du ko gërëm ci jaamam yi maanaam wa in tashkuru soo leen ko maanaam mooy ngeen sant ko gërëm ko bu boobaa topp ndigalam bàyyi ay teram yardahu dana ko dana gërëm loolee la ko ñeel leen loolu moom dana kontaan kon yàlla moom mooy ki nga xamante ne yu baaxee yu bon yi xew moom la neex moo tax mu am waaye nag euh, ginnaaw loolu dafa am loo xamante ne moom mooy moom li mu gërëm te loolu lu mat a xàmmee la euh, lu mat a xàmmee la parce que euh, soo ko xàmmeewul mbir mi day maanaam borom subhaanahu wa taala lenn lu ci nekk dafa am lu tax mu bind ko lu baax li am na lu tax mu bind ko lu bon li tamit am na lu tax mu bind ko te ay turam la moom ay meloom maanaam nga xamante ne lu baax ni mu mel nii noonu rek la war a mel te yoon wu baax wa mu jaar wala boog na mu mel nekk lu baax noonu rek la mën a mel mën ta demee neneen ngir na waaye la bon tamit noonu ci maalu teg borom bi subhaanahu wa taala noonu rek la nekke ndax bu nekke woon neneen du du du du du du gën du baax maanaam ni mu mel noonu noonu la war a mel te loolu moo approprié ci moom ngir ne turu yi nga xamante ne ñoo waral ak amam ñooy sababu amam ñoom ci loolu lañ ko orienté maanaam bu boobaa mbir moomu lu baax la ci ci côté maanaam comme par exemple euh, gisoon nañ ko exemple euh, euh, arc maanaam arc moom ni mu dëngee noonu noonu la baaxee maanaam normalement ban dañ ciy sàkku lu jub mais arc ni mu dëngee noonu noonu rek la baaxee maanaam bu meloon bu baax naka noonu tamit ci li baax li xew gi mu xew noonu lu bon xew li mu xew noonu la baaxe loolu moom wax naa namba namba yàlla aju na ci yooyu waaye nag gannaaw loolu yëpp nag dafa am beneen acte bu transcendé loolu ne ginnaaw que man maa dogal lu baax ak lu bon yëpp waaye man yàlla tamit man maa am loo xamante ne maanaam maa acte ne lii moo tudd lu baax te man loolu laa gërëm ko ci ku bëgg am sama ngërëm toppal lu baax man maa bind lu bon gaa nee ah, képp ku topp lu bon da nga am sama mbugal maanaam ndax bu boobaa am mbugal rek ngay yelloo ndax bu boobaa comme que jaar ci lu bon ba yàqu léegi yow mbugal mooy bi approprié ci yow maanaam leneen mën ta ci yow voilà imagine nañ société boo xamante ne ñi jub ñëpp dañ leen dugal ci kaso ñi dëng ñëpp dañ leen di bàyyi ci biti maanaam ñi di di ñeen société ni muy yàqu alors que bu dee ñi ñi waaye ñi dëng dañ leen a jël yóbbu leen ci kaso ñi jub ñu bàyyi waaye donte moom mooy nga xamante ne moom moo dogal li bon tamit am d'ailleurs bu moo tax euh, salaf yi dañuy wax ne euh, maanaam mag ñu njëkk wax naan yàlla bu bëggul woon am doy na ko fekk ci bañ a bind iblis a bind bind iblis sax lu bon lu am waaye bëgg bi mu lu baax ak lu bon koo maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne ci xekma yàlla la bokk léegi bu boobaa laaj bi mën a moom mooy kon lu bon lan moom mooy tax mu war a a am maanaam ginnaaw ba xam na kàttan am na kàttan am na sañ-sañ lu bon dana am loolu yàlla am na sañ-sañ bi am na kàttan bi loolu yàlla am na sañ-sañ am na kàttan bi am na man-man kon lu tax mu bind lu baax lu lu baax ak lu bon bu boobaa li lay tontu bu njëkk bi mooy li ñu jotoon a wax léegi maanaam mooy ne ah dafa am ay yàlla dafa am ay tur ak ay melo yoo xamante ne ah, dañoo contradictoire mais loolu yëpp ay tur yàlla lañ ak ay melo yoo xamante ne day seedal mat borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ah, moom comme masalan jàng nañ ko sànq ci tey fiilu moom mooy an naafi'u mooy ciy jariñe mais tamit moom mooy ab mooy ciy lore moom mooy al mooy ciy joxe terang waaye tam mooy al mudillu mooy ciy toroxalaate tamit maanaam euh, moom mooy al moom mooy nga xamante moom mooy ubbeel mbir yi nit ñi mooy tamit al qaabid mooy ciy ñëpp mbir moom euh, mooy al mooy ciy joxe moom mooy tamit almaaneo mooy ci xañe ah comme ni mu ko waxee ci suratul najm huwa alladhi adhaka wa abka moom mooy reetaan loo mooy ah mooy jooy loo mooy alladhi amata wa ahya moom mooy dund mooy rey na ko dundal lii yëpp yàlla koy def euh, maanaam dafa bokk ci mbiru maanaam borom subhanahu wa ak matam noonu la mel maanaam koo xamante ne lenn rek la man kooku matul maanaam tey fi mu toll euh, ba ci wallaahi masal ala tey boo amoon benn appareil boo xamante ne appareil bi daal benn mbir rek la mën a defar boobaa da gis ne dafa namba mais alors que appareil bi di fonction waa am na lu bare bare lay mën a defar en même temps yooyu appareil ñoo ah boo xoolee borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam kon moom turam yi dañoo bari ba pare mu nekk loo xamante ne possibilité wu contradiction xam nañ ci turam yi te loolu day wane ak matam tey te nguur ci boppam ngir nguur gi mën a mat faw mu mel mu mel noonu maanaam boo leen foo leen gisee buur boo xamante ne lenn rek la man mooy sedd leweet ah di yërëmaate ba maanaam loolu rek la man foo fekk buur bu mel noonu nguuram du yàgg dañ koy gaaw a nguur gi du waaw maanaam boo xoolee sax euh, le fait que suba euh, léegi gars yi mënuloo weesu benn mandat bokk na ci loolu bokk na ci mooy nawet gu bari mooy nawet gu bari nga xamante ne loo def lu baax lu mu baax baax baax gars yi jéem na li nga def bon na déggoo fi dara li nga na nangam nangam ah? affaire doon doxat maanaam nit ñi dañuy am impression que ni dara doxul ci dëkk bi impression boobu la ñëpp di am alors que pourtant affaire yaa ngi dox loi yaa ngi génn réforme yi ñu ngi génn et cetera ñu ngi defar affaire yi di ci mais impression boobu lu tax parce que nawet bi mooy ëpp bon même bu fekkee am na côté répression heureusement mais beneen côté bi nga xamante ne mooy doxal nguur mooy répression maanaam mooy mooy nguur foog mu am jalaal maanaam foog mu am xeetu Euh, di piniwaat parce que nee nag buur boo xamante ne pini kese lay def maanaam day dumawaate rek loolu rek lay def tëj ci kaso bi kese ak di dumawaate kese di arrestation répression rek buur boobu xam ne du yàgg parce que gars yi dañuy révolté wu jóg ne du fi amee loolu tamit day wax mais nag bu ko buur buy yàgg ñaare mooy nguur boo xamante ne am na ñaari côté yëpp mais ba pare nag ànd ak justice maanaam ànd ak moom mën naa yàgg borom bi nag subhaanahu wa ba mu nekkee buur bu mag sëkk di buur subhaanahu wa ah, dafa dafa def rek dafay def en fait euh, dafa am melo yoo xamante ne tamit dañuy contradictoire maanaam dañuy Euh, wuute ngir feeñal ak maxam euh, ci kaw loolu kon loolu lu baax ak lu bon fokk mu am beneen bi ci def mooy lu bon su amutoon euh, al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar du am maanaam digle lu baax ak tere lu bon du am te digle lu baax ak tere lu bon maanaam ponk yu mag mag benn ci diini d'ailleurs sax ñi melowoo loolu moo tax ñoom ñoo gën ci nit ñi comme li alxuraan wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah yéenay xeet bi gën ci yàlla génne bi di yéenal génne ci nit ñi parce que da lu baax dangeen di seeral lu bon te da ngeen a gëm yàlla dëgg dëgg dëkk boo xamante ne amul tere lu baax amul amul amul digle lu baax amul tere lu bon maanaam ku nekk mën naa def lu ko neex garaawul la wala boog bon xam nga rek affaire yi jàmm moo bon c'est que coow baaxul bul wax maanaam dëkk bu am loolu ci yàqu la dem lu gaaw a gaaw ci yàqu la dem voilà parce que ku nekk mën naa def lu ko nekk ci caaxaan ko neex woo ci nit ñi sànq leen alal leen te amul benn problème parce que tout simplement parce que tout simplement bon ku nekk nañ ko bàyyi rek quoi non ku ne nañ ko bàyyi lu mu gëm waaw euh, beneen bi ci def moom mooy lu bon su amutoon waa dina am lu leen def ci xéewal bi maanaam xéewal bi parce xam nga xéewal bu mag daf cee bokk nit bu nekkee ci xéewal bu ci xéewal bu rëy ne dafa bokk ci xéewal yi ko yàllay defal mooy wan gi koy wan ni nekk bi totalement au contraire bi loolu daa bokk ci xéewal yu mag maanaam euh, boo leen gisee lu ci bëri euh, ñu bëree bëri bëri ak jàmbat daf cee bokk li tax mooy gisuñu contraire bi wala boog jàkkaarloo wu ñu moom vivre ko wax dunduñu ko dunduñu ko wala duñu jàkkaarloo moom ñu ko gis duñu gis euh, beneen moom le monde d'en donc loolu day tax ñuy jàmbat jàpp ne ñoom ci situation yu nekk la nekk wala yu la xarit mais il suffit tuuti kër ñu gis beneen façon adduna bi ak ñeneen ñi ñu sonn dëgg ni ñu dundee ñu ko mu comprendre que ni ndegete moom ci xéewal bu rëy rëy rëy ci la nekk suba bu dégg ba tëgg bi ci àllante léeg-léeg nga gis koo xamante ne benn quatre mètres carrés am mooy logement am di ci may lu cher muy jàmbat loolu ngir ñi nekk lu lu lu ko lu ko naqari lool waaye man vraiment boobu ba léegi maa ngi am sama sept mètres carrés bi maa ngi ci bëgg génn boobu ba léegi affaire bi compliqué na nangam sans seet day seet bu buy mu romb benn SDR di kot koti nekk ci ci di di di di tukki mbagg moo xam ne dafa nekk mbagg ab ab kër la wala yu mel noonu nekk say kot koti bu boobaa moom dina mën a bu duggee ba suñu moom duggaat néegam moom néeg boobu muy xet dina apprécier bu baax a baax a baax te wal du ko yàlla defal te beneen bi moom mooy maanaam kon waa àjjana ñoom bu nekk ci biir àjjana dañuy gis yu waa safara musiba bu mag bu ñuy nekk bu ko defee ñoom loolu da di yokk ñu mën apprécier bu baax xiiwal bu mag gi leen yàlla defal ba ñoom nekkuñu place boobu. beneen bi ci def tamit moom mooy day tax nit ki ci jëmmi boppam di gën di apprécier xéewalu yàlla ak ak njëriñam. imagine lu tey bu fekkoon seen dara lu bon amul maanaam yu baax yu neex rek am en fait. non seulement nit ki du apprécier xéewal gi ko yàlla defal mais day jàpp ne nekkul ci dara mais tey su fekkente ne tous les jours da ngay dem dikk amul benn problème day tax dem dikk dellu si kii nangam benn bés yàlla def nga fakkastalu fu xot ah ba nga xamante ne kat maanaam booy samp sa tànk bi maanaam boo koy teg rek mu mel ne dañ lay jàmpaat maanaam bu boobaa day day day day day day soox bu boobaa da ngay apprécier bu baax a baax a baax maanaam boo demaatee ba commencé wér maanaam boobaa da ngay daal di apprécier bu baax a baax a baax xéwal googu mais hee daañu xaaral ma xam yàlla waaw man. ah da ngay gis sax ku ku ku ku mu dal nii ku feebar wala yooyu mm-hmm. maanaam nga gis xel yëpp nekk ci ne ay mu wéree non dinaa gën a sant yàlla te saa bi toll na noonu tamit loolu tamit moom mooy kaaw ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ci ci ci ci ñax wala ci leneen naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, bakka tamit loolu la maanaam ñi nekk ci yenn maanaam ñi nga xamante ne yàlla nattoowu leen yenn bàkkaar yi wala yenn ndëndite yi ñoom war nañuy apprécier bu baax a baax xiiwal boobu parce que surtout bu ñuy gis ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ay xeexam maanaam ñoom xiiwal bi leen yàlla defal dañu mucc ci loolu yëpp ba pare tamit bokk na ci lu fekk lu bon am mooy day tax nit ki di mën a jàdd maanaam ne man bu ma deful attention lii jombu maanaam lu bon lii dal jiw ak jiw wala lu bon lii dal ñee wala ñii ci lii maanaam riir gi ñu riir ànd ak ñu muus la da koy dégg da ngay dégg pourtant man damay intellectuel yu mag mais nekk ay taalibe ñoom ñoom Samba quoi da koy dégg loo mais pourtant ñoom ay intellectuel lu ma la man affaire boobu moo ma jaaxal quoi nan la intellectuel ma nee loolu maanaam yàlla da lay wan ne yow war ngaa sant yàlla war nga maa sant quoi parce que affaire bi nii la dal l'affaire bi dal ñooñu yow tax nangu nga ne ñooñu bu dee ci xel yow gën a loolu gënoo leen a réyum xel yow sax nangu nga léegi kon euh, xéewal gi la yàlla defal ba ubbi say bët sa bëtu xol loolu rek la leen xañ woowaa day tax ñu gën a mën a gis ne ah te nam leen ko maanaam ñoom la leen dal yow mën na laa dal ci ëllëg maanaam pas tey mais na laa dal ba may wëlbati ko sax naan maanaam loolu la dañ koy gis Ah, mos naa gis ci psychologue bi benn waaye bu doon wax naan man ibaadu woon dafa daan fii di di daan def lii daan def laa mais léegi man dama bokk ci ñooñu taalibe yi eh, kenn ci yi Samba ñëw nga xamante ne ah léegi bon voilà quoi nit ñi non julli yi yëpp amul solo quoi. te te te moom su ma tax sax mooy moom moo ci gën a jàng parce que moom nekkoon na tubaab bi maanaam léegi maanaam ni mu jugee ci euh, extrémité bi dem ci beneen extrémité bi comme quoi yàlla lu nekk la man waaye am ak loolu yëpp yàlla li muy def yëpp nag maanaam terewul mu daal di dogal nag ci sariya am bi ne man nag lu baax laa bëgg maanaam loolu laa laa gërëm mais lu bon gërëm moo pour jaamu sama jaamu au moins maanaam ñoom xam naa fan lañu war a teg seen tànk lu baax moom la yàlla bëgg ci jaam yi maanaam eh, yéeféer nit nekk yéeféer yàlla du ko gërëm du kontaan maanaam comme quoi tey bu ñu par exemple Abu Jahl dafa nekk yéeféer dañ naan yàlla moo ko dogal waaye nag yàlla kontaanul ci Abu Jahl ngir ne yéeféer la looloo tax daf koo mere kon ko dugal safara maanaam mbir mi noonu la demee maanaam ngir ne ndogal yi ci gàttal lépp ci yàlla lay dellu yàlla daal mooy def lépp mooy dogal lépp moo amal lépp te mbir mu ko neexul du am jàpp na yu bon yi xew yàlla dogalu ko te que nit ñi ñoo ko def kooku fikrul qadari la waaw mooy askaaru qadari la xel xalaatu ñi nga xam ne ñoom ñooy qadari yooyu la ñu jàpp ne yàlla moom wala boog yàlla moom moo def lii maanaam may la masalan làmmiñ waaye soo waxee lu baax wala lu bon kooku ci yow la loolu tamit defalaat bu baax maanaam yàlla moo doxal lépp li ngay wax ak li ngay def lépp ci yàlla ko doxal waaye nag ginnaaw loolu yëpp yàlla jox na la benn li ñuy tuddee kat bu maanaam ak part bu benn xeetu responsabilité fi ne la par contre li baax lii la li bon lii la nga mën a ràññeek la yàlla moo ko dogal ku ku ku juddoo ci jullit yàlla ko dogal nekk jullit ba yàgg nga nekk yi wér dee dem sawara yàlla ko dogal ku ku ku ku juddoo ci ci ci ci ci yéeféer yàlla ko dogal nga jekki jekki màgg nekk jullit tey dee dem àjjana yàlla ko dogal amul lu yàlla dogalul ci kaw suuf amul suñu jotaay bii yàlla ko dogal mais est ce que dina ngeen ci dund waaw wala waaw comment comment comment waaw ñu doon wax bind doon rek seen nopp dañu waaw maanaam mbir yi yooyu yëpp yàlla moom moo ko moo ko dogalee nii ku ko dogalewul woon ku ko dogalul woon du am te loolu ci suñu jotaay bi wees ni defoon nañ ci gis ñu raf yaatal mu ne iza raja'a ku dellu ci al abdu jaam bi ila rabbi jëm ci boroomam wajadahu moom dana ko fekk moom ta'ala aji kaw ji yantaziruhu mu koy léegi ko fi sawte ànd ak safel gu tar yafrahu muy bég di awdat yi ci dellu gi muy dellu ila yi jëm ci moom kaman kéem ka nga xam ne dawa at tànku na bàyyi bàyyi ma taxaw bàyyi maam fii falaatin ci àll ngandu foy foy wa alayha te mu nekk ci kawam zaaduhu ak yóbbalam su moto boojogaxaa mu dagat bu muhammad ko kama kenn nga ne noonu la lay teel ci laxaat yi ci xadis saxee bu wér bi maanaam euh, ki si ci yàlla ne ah yàlla man de sa jaam bu doye bi ji maa ngi woon ci lu bon waaye comme que yow gërëmoo lu bon lu baax rek ñu gërëm man de jige naa ci lu bon la ma nekk woon léegi nag ñëw naa ci lu baax ah yo yow de waaw léegi man dellu ci naa ci lu baax la loolu bu ko jaam bi waxee euh, mu ne moom ak sa xadis bay junni ñoom ñoo nuroo xadis bi lu baax mu ne ci nodd baar pass mu ne rawaahu muslim imam muslim moo ko solo ci saxe ci saxe wala bu la euh, kaddu yi ñu nax indi moo ko wax wa Tirmidhi ma wa Tirmidhi tam solo ko saxaw te wér na ko wa Nasaa'i ma wa Nasaa'i wa Tabaraani tam ci du'a euh, ci téer bu ñoom ñëpp an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu naka na moom sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala allah azza wa jalla buur yàlla bi nga xam ne azza wa jalla màgg na sedd na nee na ana man inda zanni maa ngi foof njor sax at bi sama jaam bi ci man kay kay sima kay nee na ana man inda zanni maa ngi foof njor sax at bi sama jaam bi ci man wa ana taman maa woo maa ngi ànd ak moom xaytu yaskuruni saa yu ma tuddee saa yu may fàttali ko rek maa ngi ànd ak jaam bi maanaam loolu day wane man gaa yu tudd yàlla ak fàttaliku yàlla zikar ndax yàlla dafay wax ne yow yaa mi ngi ànd ak yow saa yoo xamante ne yaa ngi zikar yaa koy tudd yaa ngi koy wallahi waat naa ci yàlla lallaahu ne neen yàlla day afraxu moo gën a bëgg bu tawbati abdihi ci tuubu jaamam min ahadikum ci kenn kenn yan jëlu woo ne dañ ko daal la ak ak ak la ko réer ci ci biir falaat ci àll ba waaw euh, maanaam waa am na ci beneen xadis mu mu koy gën a leeral waa ji nekk ci àll ba maanaam falaat mooy àll boo xam ne ndànd foy foy la amul dara dara désert la désert amul dara waa bi dafa ñëw yor benn euh, gëléemam def ci alal bi amul yëpp di tukki nag dem ba sori ba nga xamante ne moom mën a projet wu moom jóge te moom fee fa jëmoon sori na fa lool la mu yóbbaale li nga xamante ne moom la yóbbaale woon ci alal mu dem ba ca désert ba ne naa tudd noppalu tuuti jëllam nga dem yoo xam ñu mu xippi xool xool gisul dara tekki jamono jooju loro na mu wër wër wër wër wër gisul dara xiif gi sonal ko lool ba mu ne mënatuma dox xiif gi mar bi sonal nañ ko mënatuma dox mënatuma dem di wër comme gëléem gi daal bi mu toll réer na ma daal man daal léegi naa tëdd xaajee ne daal tëddaat jummaat forbat xaar dee waaye bi mu toogee toog toog toog xaar dee dee dikkul jamono jooju mi ngi ci désespoir bu ma la war ma la war muy mel tey comme exemple bi koy gam-gam leen mooy ku suñu jamono bi koo xamante ne suñu toll mbooleem lu mu mësoon a économiser ak lu mu mësoon a yor ci ay kër ak matériel jaay na ko ba dugal ko ci jël xaalis bi dugal ko ci banque bi ñu dundal ko tey xet boobu nag la waroon a yóbbaale quoi jëm maanaam imagine mu jógee Lyon di dem Dakar yóbbaale benn xet kese la am na maanaam mboolem li mu am ci àdduna mi ngi résumé bi mu yor nii mu dem ba ci désert Mauritanie bi wala diggante Maroc ak Mauritanie jékki-jékki rek di ubbi naan na bu xet bi toll ngelaw li ëpp ko mu naaw mu topp ko topp gisatul xej ba bu li ëpp na ko naaw na maanaam gis ngeen kooku fi mu toll désespoir bi muy nekk ak xel ni ñu muy ubboo rawatina bu ko fekkee mu xiif ma jaaxle mu ne day toog ne day xaar dee tëdd tëdd tëdd tëdd nelaw nelaw dee dee taw a dikk mu daal di yeewu mu tëdd rek mais ba mu yeewoo rek mu gis ne ngelaw li uppaat na seg bi ba xas ko ci yére waaw uppaat na ko ciw bi yooyu ciw mel na ko ba mu ba xas ko ci yére bi maanaam seg bi ñëwut dal ci kawam nii mënatu la continuer parce que ngelaw lee ko upp maanaam kooku li ñuy téye seg bi mbégte gi muy àndal maanaam mbégte googu ndax benn mbégte rawul mbégte désespoir maanaam nit ci espoir ginnaaw désespoir wala boog maanaam nit ci dem ba nga xam ne dina amatul woon benn espoir mu jékki-jékki rek retrouver mbir yi kooku nit ci boobu moo ëpp doole yenn nit parce que da ngay dugg ci contraire maanaam fi nga xamante ne alkunaa rek nga mënoon a wax sama affaire yëpp baax na lépp sotti na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waa ji dafa yeewu ci gëllëm bi maanaam mbégte bi dafa rëy ci moom ba mu ne yàlla yaay sama jaam may sa borom maanaam contrôlé contrôlé ci moom lu muy wax yàlla yaay sama jaam may sa borom ah <laughs> ah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam bi nga xamante ne dafa dellu ci waat dellu ci ci boromam subhaanahu wa ta'ala kooku mbir ci bi mu am ci retour ci li mu retrouvé alalam dootu ko réeroon yàlla moo gën a kontaan kooku ci biir ci ci ci dellu ci ne ah yàlla man dama la doon tooñee dama laa tooñoon léegi dellu ci na tuub na yàlla moo gën a kontaan kooku maanaam loolu day wan mbir ci yàlla ci daan bu leen ci loolu mu ne wa man taqarraba képp koo xamante ne sàkku na maa jegeñ ilayya jëm ci man sibran ci jéego taqarrabtu ma daal di sàkkoo jegeñ ilayya ci man ziraan ah, maanaam sibru moom mooy euh, mooy compagnie ziraan moom mooy xatam maanaam li dëgg tànk fii di toll boo sàkk boo demee ne da ngay jege yàlla lu toll noonu yàlla moom dana la jege lu toll xatam wa man taqarraba képp ku sàkkoo jege ku la jëm ci man ziraan ci xatam lu toll xatam taqarrabtu ma daal di sàkkoo man baa'an maanaam loxo bi yëpp lu toll noonu mooy daay aqbala bu dëgg ma lay dem ci man yam ci di aji dox aqbal bu ma dëgg man lay ci moom ar wiru di dox di daw ku ñëw ci man di dox ma ñëw ci moom man ma ñëw ñëw ci moom di daw maanaam day dundu ne yow effort boo mën a def dem dem ci yàlla xamal ne yàlla maanaam xëcc na la ci boppam mu gën a sori loolu lu gën a kawe loolu li nga li nga li nga effort bi nga def jëm ci moom maanaam mu misaale ko ci ay mbir yi nga ko xam mun a yaqulu wax na allah bur yàlla taala aji kawe jo an abdi ci mbiri jaamam fii maa ci la nga xam ne na an abi hurayra jël seen abu hurayra radiyallahu anhu no qaal nee na qaal rasulullah sallallahu alayhi sallam nee na qaal allahu taala bur yàlla wax na ci hadis al qudsi al masih bu siiw bi nekkuntu man maay nekk sama dégg-déggam allah bi nga xam ne yasma'u bihi moom lay dégg wa basara wa gis-gisam allah bi nga xam ne yubsiru bihi moom lay gisee. al hadis mu ne hadis boobu maanaam mu ne hadis bu fi boobu gisoon nañ tax rek mu ne rawal Bukhari ibn Hibban ci Sahih wal Bayhaqi ci Sunan Abi Hurayra radiyallahu anhu wa rawaahu tamit Ahmad wal Hakim wal Hakim te mooy at-Tirmidhi wa Abu Ya'la al-Tabarani fi al-Awsat fi al-Mu'jam al-Awsat wa Abu Nu'aym te mooy al-Asbahani fi at-Tibb wal Bayhaqi fi az-Zuhd wa Ibn Asakir an Umm al-Mu'minin sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa rawahu solo na ko ba tey Ibn Sunni fi at-Tibb ba tey an Sumawiyya wa Abu Ya'la tamit an Umm al-Mu'minin sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha wa Tabarani ba tey kon fil Kabir ci Abi Umaama mooy al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu dégg nga maanaam kon yàlla bu bëggee jaamam maanaam jaam bu sàkkoo day dem ci moom ci yàlla yàlla non seulement da koy xëcc gën koo gaawalal yoon bi loolu moom moo tax yoonu yàlla ñaari mbir ñoo am ak suluk moo ci am ak aljazbu suluk mooy sóobu cheminement maanaam cheminement boobu nit ki mooy def effort bi pour dem mooy bijj maanaam attraction attraction boobu nag yàlla moo koy defal jaam bi jaam bi amu ci boo defee benn pas ci sóobu gi yàlla da lay xëcc maanaam nit ki day def day sóobu di sóobu di di sóobu yàlla xëcc ko bu ko xëccee nag <clears throat> moom mooy takku la am na takku mais plus muy dem plus muy def effort pour cheminer di dem ci yàlla plus takku yi ko yàlla defal di gën a lii maanaam nit ki par exemple day def effort di dem toolu kii par exemple yàlla fekk ko mu yegg bi maanaam diggante bi yëpp deful effort pour yegg bi rek moom bi mu defee effort ba yegg nii ci la ko yàlla fekk muy toll mu daal di defaat après mu defaat beneen effort maanaam mbir mi day alterner entre suluk ak jëf bi loolu daal léeg-léeg kuy sóobu nekk ci yoonu yàlla day am ay moment yoo xamante ne moment boo xamante ne suluk bi mooy ëpp doole maanaam da ngay gis muy def ay effort di sóobu nekk ci affaire yi di jaamu yàlla di ci di zikkar nekk ci voilà di sóobu di def mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy sóobu di nekk day jékki-jékki rek yàlla ku mbir ku mbir mu rëy rëy rëy yëkkati ko voilà maanaam yàlla xëcc ko mu continuer wax ci yoonam yàlla xëccaat ko maanaam tey boo xoolee yéen ci yàlla Muusaa alayhi salaam day gis ne maanaam def na effort yi mu def dem euh, jékki-jékki rek maanaam moo tax buy ñëw nag fàttu moo tax su fàttu di ñëw tout le temps day def maanaam nit ki du ne. Euh, nangam comme def naa nangam pendant tant de jours yàlla dina ko defal nangam lu jëm lu muy gën a jege la déedéet mbir mi du demee noonu maanaam amul calcul bu ci aju voilà moo tax yëpp yàlla mu saal sa salaam li mu demoon def ma dem Madiana et cetera nekk fa pendant dix ans ah yooyu yëpp di dem di ñibbi ji sóoraalu mu ko sax yàlla ne ko léegi no def naa la feeram def naa la feeram léegi ak yeneen ko maanaam mbir yi noonu lay deme maanaam da ngay nekk ci moo tax ku nekk ci yoon bi yow nekk ci rek di di la yàlla di di di di dogal ci ne dina la jox nangam wala dina la defal nangam jour boobu moom yàlla moo koy tànn maanaam tamit mënoo ne Ah, dañuy def ci kan sàngam dégg naa sooy def da ngay am fattu wala boo sooboo ci nangam da nga am ak ubbeeku ci wala yàlla da lay jegeñal boppam wala da lay may nangam yow nga nekk ci nekk ci nekk ci nekk affaire bi dikkul nga ne bon léegi finalement bon c'est vrai que pendant trois jours yi nii def naa affaire yi bëri na donc finalement bàyyi naa boo bàyyi nga perte parce que yoonu yàlla tam noonu la mel booy bàyyi di perte. waaw moom mooy bàyyi guitare yoonu yàlla moom loolu la booy bàyyi guitare léegi nag soo continuer amul dara lu la garanti dara nee na yàlla moom moom ci mbaaxam moo la ubbil moo la ubbil yoonam ci mbaaxam moo leen ubbil ay yoonam loolu baaxul yàlla la léegi nag mu ne nit ki yàlla du benn nag moom di sàkku di jegeñ borom bi subhaanahu wa ta'ala ba yàlla def ko nee ma nekk di noppam maanaam dégg-déggam bi muy déggee nekk gis-gisam bi muy gisee nekk tànkam bi muy doxee nekk loxoom bi muy laal lépp mu mujj ko doon eh kaay kaay bu boobaa ma nit maa doon léppam yàlla mooy mujj noonu nekk maanaam lépp ci jaam boobu te fat ku gënu rëy loolu maanaam nga dem ba nga xamante ne yàlla maanaam dalay askanale boppam voilà voilà déedéet ci loo nekk yàlla la te yàlla tamit da lay jox ay faculté yoo xamante ne du du du du du humain quoi day divin ay mbir yoo xamante ne day divin du nekk du humain

maanaam baatu laa hawla wala quwwata illa billah maanaam ci lan lan moo tax mbir mi nekk noonu. papa. yes. sama papa wax na si si si papa soxna wax na ndaa jënd fekkoon na terrain bi. pour yow. waaw. ñaanal. ñoom ci jox. waaw kon toogal après bi ñu defal ko. dégg nga léegi euh, léegi kon li nga xamante ne moom mooy euh, la hawla wala quwwata illa billah ci loolu la maanaam ku kenn borom bi subhaanahu wa ta'ala moom rek di def di yëngu bu boobaa nit ki nga xam ne ndekete kat moom te du moom kese loolu mbindeef lan moo fi am. benn acteur moo am benn sujet moo am pour verbe yëpp te mooy yàlla voilà bu boobaa nit ki loolu lay loolu lay réaliser mais dafa mu ne loolu boobaa day xam lu tax laa hawla wala quwwata illa billah nekk la kanzun ak trésor min kunuzil jannati ci trésor àjjana lu tax mu nekk mandaxe ci mandaxe àjjana lu tax mu nekk trésor bu mag a mag ci trésor àjjana yi maanaam maam bi gis ni comme mooy lu gisoon ci suñu jotaay bi weesu ah non ci suñu jotaay bi weesu daanaka ci loolu lañ ko defoon naa ko loolaa xoota la billaahi maam gis ne yàlla rek moo nekk di def di dindi mu koy gis ci lépp mu jox ko mboolem jikko yu sell yi mboolem jikko yu mu ràngoo ko parce que dafa comprendre ne ndekete yàlla rek a fi nekk di def di dund moo tax yàlla rek a fi nekk du iñaan ngir ne jarul mu iñaane parce que yàlla rek a fi nekk du soxor parce que jaru ko parce rek a fi nekk du gis rek a fi nekk yaakaarul keneen ku dul yàlla rek a ragalul dara lii kenn ku dul yàlla parce que yàlla rek a fi nekk du jaay ngorom pour quoi que ce soit parce que du xeebaate parce que yàlla na ma def tey tey tey li tax may seet ci yàlla wëlbati affaire yëpp parce que moom rek a fi nekk et maanaam nga wëlbati mbir yëpp parce que yàlla rek moo fi nekk bu boobaa nga xam ne yooyu ndekete trésoru àjjana yi ndekete boobu moom la mu ne wal kan sa trésor nag foofu déggee fu ne laa budde mën na ñàkk la woo ñeel ko minal xafaay ci laqatu wa sutru ak nëbbu maanaam trésor tout le temps day day nekk boo xam ne day laqatu maanaam trésor bu nga sànga loolu tax wallaahu kon buur yàlla huwa moom samoon mooy dégg-dégg wa basara ak dégg-dégg al kullu ñoom ñëpp maanaam mooy képp koo yàlla mooy dégg-dégg mooy dégg-dégg sawa'un moo xam kaana nekk na mu'minan di aji gëm aw wala boog kaana nekk na kaafiran di aji weddi walaakinnahu waaye nag mbir moom maanaam waaye nag moom ta'ala aji kaw moom yàlla lam nekk du wuñ ñi wuñ ñi boobu la illaa ludul li man ñeel ko nga xam ne araada nam na am yëttale allahu ngir mu fenkal ko mu won ko alaakadi yi ci trésoram boobu ku yàlla bëgg a won trésoram rek moom mooy comprendre que ni moom nekk na li yëpp yàlla la maanaam mbir yàlla ci boppam mooy ay turam ak maanaam moo feeñal loolu yëpp ndekete moom bu laalee dara bu defee dara maanaam li yëpp seen waa yàlla léppam yàlla moo koy moo moo moo moo koy moo koy def loo di ko wax loo di maanaam lépp ndogalu yàlla la te yàlla rek moo fi nekk moom loolu ndegeti da moom loolu dana ko comprendre après mais nag loolu xaqiqa boobu ki ko mën a xam xaqiqa boobu ki nga xamante ne moom moo koy xam xaqiqa boobu ki koy xam mooy kan mooy ki nga xamante ne xam na baatu laa hawla wala quwwata illa billah te xam na baatu laa hawla wala quwwata illa billah kooku moom mooy xam xaqiqa boobu kooku moo koy dund kooku moo koy réaliser kooku mooy gis ne ndekete mbir yi lépp ci yàlla rek la aju ndekete ndekete moom day daal di yëg ne en fait day moom xam nga ku ku ko réaliser li li li muy am bokk na ci mooy maanaam te te loolu mooy xam ndogalu yàlla rek gëm ko réaliser ko maanaam day gis ni ndekete lu ciy yëngatu lépp yàlla la yàlla mooy mooy yëngal mbir yëpp di def ak a dindi lépp la moo koy def ce qui veut dire que kooku tamit doo ko mu mer lu dul ngir yàlla ba mu gis tamit mu kontaan lu dul ngir yàlla ba pare bu ko gis muy am ay ay naqar ay njàqare kii parce lu tax parce que xam na mbir mi nii mu xewee mënul defe woon leneen parce que yàlla de toute façon lii rek la ko bëggee woon te nii la ko dogale de toute façon mbir yi mën ta soog mën a mën tamit la mën demee neneen su doon procédure bi am ko pour mu demee neneen du mu mer ah du ma tiit du ma jaaxle du ma lépp problème man da demee neneen parce que nii rek la man neneen parce que yàlla nii rek la ko bëggee woon voilà mais loolu loolu trésor boobu noonu en fait ñu ngi ci ñun ñëpp sauf que ki nga koy mooy ci mu bëgg mu maanaam ki nga xamante ne dem na